asalaamaaleykum mbokk soppee da baax ñu leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen jaajëfal kom nañ ko xamee bis bu yàlla sàkk daal ñi ñëw si ndénkaane am ku ñuy àndal ci ustaas yi mu ñëw waxtaanal ñi wala daal mu indil ñi benn hadis wala rek euh, taarix lépp daal lu mu ci indi rek euh, ñu moo xam mu ñëw expliquer ñi loolu noonu mooy lan ak rek mu joxe ay ndénkaane ci biir ngir daal euh, gaay mi nekk si biir groupe bi man ci jëriñu gannaaw ba ustaas Demba Jalle ci altine ji démb nag dañoo tegoon bi nga xam ne mooy bu ustaas Jibril bi ne moo la njëkkoon teg numéro un boobu noonu ndax démb ku ko indil mooy oustaz Gougne waaye oustaz Gougne fan yii daa am problème portable moo tax daal démb teguñu bosam moo tax ñaal ñiy teg leen démb bu oustaz Jibril bu njëkk ba tey jii nag oustaz Jibril indil bu bees kon ñu jàpp ne sàkk àllarba ki nga xam ne mooy oustaz Jibril moo ñu indil dénkaane altine oustaz Demba yeneen bis yi incha allah di ngeen xam nu muy demee ba samedi incha allah kon daal ñi ànd déglu ki nga xam ne mooy oustaz Jibril ban ah, kii la indil daal ban waxtaan la ñuy indil tey jii nii si àllarba gi ak ñaan bi nga xam ne moom la ñuy jagleen mbokk yi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن waa groupe soppe baax man seen mbokk taalibe maa leen di nuyu di leen ziyaare ah, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen balaax di leen balaax te di wax na rek li ñu fas yéenaa yëkkat di du suñu xam-xam du suñu fosa du suñu dara lu may rek ndigal loo xam ne def nañ ñu ko te am ñu droit bañ ah, di wax na rek lépp lu ci am lënt lënt rek yéen ñi usaasi ci groupe soppe dabaax na ñu ci dimbale di ñuy jubbante parce que ñun ndongala rek luy jàng ah, kon bu ko defee rek te ñu dugg suñu bindu tey بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi diin amma baadu uxayikum bi taxiyati alislaam wa aqulu lakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xadiisuna alyawma yaduuru xawla xawla annahyi an ashirk Euh, suñu waxtaan tey nag mu ngi jëm ci tere bokkaale qaala allahu taala inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha suratu nisaa yi mu ne yàlla ma koomi nee na naka yàlla mi xam ne day du jéggale ku koy bokkaale waaye dina jéggale leneen beneen bokkaar bu dul ci ku ko neex aaya boobu mu nga nekk ca suratu nisaa ñu indiwaat ba tey mu waxaat ne wa qaala taala innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu moom de képp ku ko bokkaale moom yàlla yàlla araamal na si yow aljanna te bo sa tàppuwaay wa maxwaahu naar mooy safara te wa ma li zalimina min ansaar déet way di am ku leen dimbali ca pexem yàlla wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu ak saxaaba yi ba mu yàgg mu ne leen ala unabbiukum bi akbaril kabaayir mu ne ndax duma leen xamal yi gën a màgg ci bàkkaar yi salaasan tamit ñett xaalu ñu ne ko balaa axaka ya rasulallahi yow yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa xaala mu ne al billahi wa uququl walidayni mu ne bokkaale yàlla dëngee sa ñaari way jur mu ne wakkaana boobu bi mu koy wax nag mu nga nekkoon mu tekki an di suxun nag fa jalasa mu toog fa xaala mu ne allah wa xawlu zuur allah wa zaada ma ne wax ju ñaaw ak seede lu ñaaw fa yu zaala yukarriruha mu ne dañul nag di baamtu loolu xatta xul naa lay taw fi sakata bañ naan aka neexoon mu nopp rawaahul buxaari wa muslim wa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa ba tey ne man maata wa huwa yaalamu annahu laa ilaha illa allahu aljanna képp ki nga xam ne faatu na te leeroon ne ko ne amul benn buur bu dul yàlla mu ne kooku dina dugg aljanna muslim moo ko soloo ba tey mu waxaat yonente bi sallallahu alayhi wa waxaat ne ataani jibril alayhi salaam fa bassarani annahu man maata min ummatika laa yushrik billahi daxala aljanna laa yushrik billahi shay'an daxala aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog jibril dikkal ko alayhi salaam mu bégal ko ci ne képp koo xam ne faat na ci saw xeet yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bokkaalewut yàlla ak dara mu ne dina dugg aljanna buxaari yi moo ko soloo ak muslim ak tirmisu ah kon yaakaar naa ne loolu daal lañ fi indi woon ci luñ doon waxtaane ci wàllu bokkaale ah lépp lu ci dëng nag ñun suñ gàtt àll wala lépp lu ci jub ci ndimbalu yàlla la ah di yàlla def ne di ñaan rek yàlla na yàlla def dégg ak topp ci ñi koy déglu it yàlla nañ ci yàlla defal yiw ah, in uridu ila al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah ah Oustaz Jibril waxtaan wi set na leer na mbokk yi mbokkaale ngoog Sénégal de dëkk jullit lan koy ràññee nan quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans waaye nag li nga xam ne lislaam wala diine yi di santaan santaane na ko ñu koy def nag ñu néew la saa saa su ne ñi ngi jaamu yàlla waaye ñu xam ni ñu jaamu yàlla dëgg jafe-jafe lu mel ni nag da ciy baax Oustaz Jibril di nga indi de rafet na kon nit ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax. di topp ndigal yooyu noonu te bàyyi tere yi nga xam ne yàlla moom ma ngi joxe lislaam ma ngir rek aar aar ak yar ñi nga xam ne mooy doomu aadama ku ko def nu mu waree doo sonn ni ñee ko ni ñee ko métti rek waaye méttiwul waaye Oustaz Jibril ñu pare ak yow ndaxte bala ngaa dem rek ñu jox rek benn ñaan booy baaxee mbokk julli di ngir rek ñu di ko jëfandikoo comme noo koy defee saa su ne ñu ngi lay déglu ci ñaan gi nga xam ne moom nga ñu indil tey. Ah, bu ko defee tey ñu leen indil beneen ñaan boo xam ne nii moom ñaan bii nag soo yeewoo ci say ay nelaw mooy li nga war a wax mu ne boo nelawee ba yeewu ci say nelaw yaa ngi war a wax ne alhamdulillahi alladi axyaana baadama amaatana wa ilayhi nusuur ah mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dundal ginnaaw bi ñu reyee te ca moom la ñuy dellu ah wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ah oustaz Jibril jërëjëf kon mbokk yi yéen ñi ngi doon déglu jërëjëf mbokk yi ngi leen jox dig daje rek bu suba ak jàmm ak seen beneen numéro ndénkaane ak beneen oustaz jaa ngeen jëf bu suba ak jàmm incha